ñu ngi woon ba léegi ci fukkeelu xadis bi ak juróom-ñeent muy xadis numéro 19 bi nga xam ne moom la al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ne woon wa an Zirr ibn Hubaysh mu doon jële ci Seydina Zirr ibn Hubaysh moom mu nettali ñu lii ne bi mu demee gis ndax dafa amoon lu ko bëggoon a laaj ci wàllu mas'al al-xuffayni leerul woon daal ci dënnam mu dem laaj. Euh, euh, euh, saxaaba boo bële saxaabi boo bële di Seydina Safwan ibn Assal al-Muradi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu léegi ngir ñu jàll ñëwoon nañu kon bi ñu doon nettali ginnaaw bi nga xam ne Zirr ibn Hubaysh rahimahullah bi mu ci la ko laaj ci wàllu ndax dégg nga yonent bi alayhi salatu wassalam muy tudd dara ci wàllu cofeel mbëggeel waaw ki nga xam ne moom la jaam bi di am ak entre moom ak boroomam waaye ak entre moom ak jaam yi ak rawatina ak nit ñu baax ni cofeel gi ngay am ngir ñoom ta borom bi tax mu ne ko waaw dégg naa ko de yonent bi alayhi salaatu salaam dégg ko mu koy tuddee naa ndax dañoo nekkoon ci ab tukki rek jekki rek am benn kaw kaw bu ko gis nañ ci beneen riwaaya bi nga xam ne moom la imaamu Tirmidhi rahimahullahu taala tuddoon nañ ko bii wéeg ñu génn kene waaja ca gannaaw la ne woon daldi di yuuxu yooyu yonent bi alayhi salaam ci kaw waaw euh, léegi yonent bi alayhi salaam daal koy wuyu lu mel ni naxwal min sawte lu mel ni ba ni mu ko woowee ne ko um waaw foofu la ñeema um bi yonent bi alay salaam ne ko haa um mooy maa ngi nii jëlal maa ngi nii wala ñëwal waaw ñëwal maa ngi nii man ngay woo léegi nag fii lañ ñemoon ñu war a continuer gisoon nañ ci yenn ci njàngat yuñ ci mënoon a gis ci wàllu woowu euh, le fait que yonent bi alay salaam wax ci kaw comme ñoom ni comme ni waa ji waaw nga yërmande gu rëy li nga xam ne moom la amal xeetam ngir bañ ci ay ay ay jëfam yàqu ndax la borom bi waxtaloon leeraloon nañ ko ca suuratul xujuraat léegi nag kon ñu continuer tey waxoon nañu ñu xool mbokki saxaabaan yi nga xam ne ñoom ñu ngi ci daara ji mooy lan ñu ngi ci daara ji mooy lan mooy ñoom ñoo tax takkook yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nga takkook yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak kaw kaw bii nga xam ne feenu jóge waaw nan lañu leen di corrige ko kii bañ man cee jànge ñun xaaruñu neen ci balay saab bi ko corriger dafa nee na um, waaw wuyu na ko waaye ña ko ginoon a jege waaye kaw kaw bi Seydina Safwan nee na ma ne ko comme maa woon ci mbooloo mi ma ne kaw kaw bi laata muy àgg ca yonent bi alayhi salaatu wa ma man ña fa newoon am na ci yenn riwaaya yoo xam ne dane ah fa qulna lahu am boo xam ne dane fa qultu lahu voilà ci am na boo xam ne dane man ci sama bopp maa ne ko waaw fa qultu lahu man ma wax kaw kaw bi ne ko waaw <laughs> te loolu moo nekk riwaaya bi nga xam ne moom la boroom ah, Riyadus Salihin indi fa qultu lahu rahimahullah ma ne ko boo demee ci ab al imaamu Tirmidi rahmatullah alayhi ci abwaabu da'awaati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu fadli fadli tawbati wal istighfar foofu noonu ci riwaaya moom indi foofale dane wa qulna lahu ñun saxaaba yi ñu ne ko nga ne loolu loo leen di boole nga ne waaw ñoo fa nekkoon a wax doot Sayyidina Safwan ibn Assal wala nit ñi commencé dem bay wax gis ne moom mu ngi wax moom ñu bàyyi ko mu waxal leen xam ne mooy seen port parole ndax li bëgg a wax moom la ñépp bëggoon wax kaw kaw bii ngir man koo tegaat ci yoon xam ne kenn du woowe sang bi nii alayhi salatu wassalam nee na kon bu ñëwee ci riwaaya bulu euh, euh, euh, ki Riyadus Salihin te moom nañ la al imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi moom da cee solo ñaari version voilà nee na kon nag waaw ah, ni mu ne fa qultu lahu ma ne ko <laughs> ma ne ko ah, way xaj mooy ay yow looy def nii waaw way xaj yow looy def nii ay mais looy def nii ah, uqbut min sawtik wax kaw kaw bi day waxal kaw kaw bi yuuxu yonent bi saa saa naan ko yo Muhammad yo Muhammad sallallahu alayhi wasallam te gannaaw looy def nii waaw way xag tekkiwul toskare ñeel na la wala wayow yow yàlla na nga alxor déedéet mooy mooy eh, eh, eh, ñeewante ci lim ne ak tamit wane gravité mais yow looy a defee nii ah looy def nii way xag au boog même xawti mais wàccil sa baat bi nga yuuxu di wax yeneen tubaab yi sax sax di yàq di di di yuuxu ci kaw. fa allah <laughs> nee na ma ne ko man Seydina Safwan ibn Assal ma ne kaw kaw bi eh yow lay wax nii wa mais yow yaa ngi ci ci yonent bi alayhi salaam nga nekk hmm? yaa ngi ci yonent bi alayhi salaam yaa ngi ci jataayam moom nga nekkal moom nga àndal nga yuuxu nii di yëkkati sa kaw ci wàcceel sa sa kàddu gi waaw fa innaka inda an-nabi sallallahu wa sallam wa qad nuhiya an hada te yow tere nañ la lii mu ngi koy junju aaya biñ la waxoon sànq biñ la waxoon dépassé waaw te suñu borom doon ko tere yaa ayyuha alladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun gisoon nañ ko tekkoon nañ ko jarul ci jaaraat muy ñaareelu laay ci suuratul Hujurat loolu la koy junju mais soo ko kaw kaw bi xamul loolu <laughs> kaw kaw bi moom xamul saar yooyu yooyu waaw waqat nu hiitaani haadaa te yow tere lañ la lii waaw mooy boo nekkee jullit amaana saar boobu xam nga ko ndax wàcc na ba pare te siiw na kon nag nekk fii di yuuxu di yuuxu yonent ma ne sa saam di ko woo waroo ko def wàcceel sa sa sa yaa ngi ci xabaraam nga mooy ci teewaayu yonent ma ne sa salaam yaa ngi feen moom ba pare ñuy wax nga yuuxu te alquran dala koo tere waqat waaye waxu ko alquran waqat nu fiita te tere nañ la tere nees la an hada ki def nii mooy di yuuxu yonent bi alayhi salaatu moo mooy di koy junjulale waaye kaw kaw bi ah xamul loolu <laughs> fa qaala moo tax mu tontu ne wallahi la ardud waaw <laughs> wallahi la kaw kaw bi ne ko mane maa ngi waat ci yàlla dara laa wàññiwul sama baat <laughs> way wàññiwuma dara voilà mooy mu ngi ci yoonu aksi ci kii defaraate dëgg la Seydina Safwan ak saxaaba yi nekkoon foofu radiyallahu anhum dogaale ko wax ko lii ñoom def nañ liñ war a def waaw moom laa doon wax bi ñuy tëj keroog mais waaw waruñu gis ñi nga xam ne xamuñu ci mbooloo yi buñ nekkee ci jataayu xam-xam jataayu xam-xam la wax naa du rek nañ toog ñu ngi jàngi téere sàngam déedéet mooy ki nga xam ne moo fi représentant yonent bi alayhi salaam waaw bu kenn nag yaakaar ne bu ñu nee kii représentant ñu foog ne mooy ki ñuy joxoñ baaraam fële déedéet kii représentant yonent bi alayhi salaam kenn kese la mooy ci ko gën a niru waaw. pression bu man di am ci société bi mooy ban façon liggéey bu man di am ak lu man di ñàkk ci gën a niru yonent bi saa ci biir ak ci biti kooku mooy représentant kooku moom la yonent bi saa saam doon wax te ñu junjoon ko fee al ulama warasatul anbiya ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoom ñooy donoo yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaw kon nag mooy ñooñu boo nekkee ñoom boo xam ci voyage wala ngeen di dox wala ngeen nekk fenn toog fenn wala ngeen di loo xam ne sax du toog du jàng jàngale mais da ngeen a demoon fu ngeen dem ngeen toog noonu di xaar dara wala mu nekk rawatina nag bi nga xam ne moom dañ koo samp ngir jàngale yi nga xam ne mooy hadith wala alquran al-azim wala lu jëm ci yoo yële ci xam-xamu diine nga nekk fa di polémique wala di wax ca taw nit kiy jàngale nga gis ñii di wuyu téléphone ñii di waxtaan gi fii waru ngeen a xaar kiy jàngale naan eh. déglu leen non ña ko gën a ña gën a jege ñooñu ñoom ñoo war a def liggéey bi te yàgg ci daara ji mooy yàgg toog ànd ak boroom xam-xam bi war nañoo xam ay teggin yoo xam ne waroon nañ ko tuufe ci moom jàng ko mu xamal leen ko ne lii moo doon lii lii la yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale ñu xam loolu du ñu xaar chaque fois sëriñ bee koy wax naan hee di interpeller gars yi yéen ñi gën a jege ñooñu wax leen ak ñoom ci ay teggin ne leen ah sëñ bi est ce que mën ngeen déglu wala soxna yi est ce man ngeen déglu ndax li ngeen di def dañ koo tere waaw suñu borom daa tere ñuy wax waxu yonent baay saa saa ngay yëkkati sa kàddu waaw loolu buñ ko def gis nga ay conférencier waxtaan yi am nga gis ñu arrêté dañuy arrêté micro bi ndax wax ju bari yooyu yëpp mënoon naa ñàkk waaw yow boo ko defee waxuñ na nga forcé waa ji waxal na waaw waaw waxal rek waaw fattaqu naar walaw bi shiqqi tamra walaw bi kalimatin tayyiba sayyidina at-Ta'i at-Ta'i doomu sayyidina waaw Adi sayyidina Adi ibn Hatim at-Ta'i mu ne dégg na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax lool fattaqu naar walaw bi shiqqi tamra nim nee ci saxiixi walaw bi kalimatin tayyiba mooy talaku leen safara safara si yàlla su mag maa xam ne naaru laatir al-muuqada allati tattali'u ala al-af'ida mooy talaku leen ko safara si so borom bi waaw walaw bi shiqqi tamra même dee ne dogit ab tàndarma ngay jël xaar ko ci digg joxe ko saraxe ko ngir yàlla ngir mu musal la Allah euh, naaru jahannama defal waaw fattaqullah ragal leen yàlla yéen jaam yi walaw bi shiqqi tamra même bu dee ne ŋaalu tàndarma ngay dagg daal di koy sarax ngir yàlla ngir bu ëllëgee mu xool la ci loolu ba daal di lay tiño daal di lay jéggal li nga xamante ni moo doon doon a tàmbal safara ëllëg waaye mu ne walaw bi kalimatin tayyiba même mooy telu ko leen safara même ak li nga xamante ni mooy kaddu bu teey te yooyu yii ci la yee koo xamante ne mu ngi mu ngi jàdd yoon mu ngi def koo xam ne du teggin nga wax ko ci ay teggin waaw moo tax saxaaba yi loolu la ñuy jàngal toog rek naan ne Serigne Baye def yëpp ngeen toog rek mel na ay statut ci biir mbooloo waaw am ñuy ñaawi ci biir mbooloo tax à chaque fois jàngale na du ànd ba ñu yëkki rëcc ko naan noppi leen wala ñuy wax nañ ñu may wala buñ bëggee nañ génn loolu warul woon léeg-léeg mu am mais ñi nga xam ne ñoo fa nekk yàgg fa loolu warul woon a xaar sëriñ bi di ko def waaw te nag te te leen gën rek ñoo kooku moom na ko def waaw bu mu di xaar keneen moo tax sëriñ naa sotwaan ne waa ji bi waxee loolu ma ne ko hé ma ne kaw kaw bi way inda an-nabi sallallahu alayhi yow ngay def nii ni wàññil la yow yaa ci yonent bi alayhi salaam te dew lii dañ la koo tere ngay yuuxu ci kaw di pour ba woo waaye comme que kaw kaw bi xamul loolu mu jëf jëfi kaw kaw bi nga xam ne moom la Abu Hayyan doon wax rahimahullah ndax xamul diineem waaw mu tontu mu ne wallahi laa axdud wat naa ci yàlla dara laa wàccuwul sama kàddu la waay ma waay avancé mais comme que ren saa nee na ko maa ngi nii ñëwoon bu ngay ñëw sëy naa Safwaan wax kooku la mu wax mu ko na ko waay wàññiwuma fenn di ko di def <laughs> waaw nag bi mu agsee ci yonent bi alayhi salaam sëy naa Safwaan ay nettali ci tukki bi radiyallahu anhu nee na bi kaw kaw bi agsee ci yonent bi alayhi salaatu salaam fi mu taxaw di ko xaar qaala al-a'raabi kaw kaw bi ne al-mar'u yuhibbu al-qawma wa lammaa yalhaqa bihim waaw mooy day laaj ne ne ñoom ci yore bi yore ci yore saa saa taxawee bu mu agsi mu ne ko <laughs> mais nit ki day soppu al-mar'u yuhibbu al-qawm nit ki day day day day day soppu nit ñi. day sopp ay nit da ngay gis góor wala jigéen nii rek waxoon góor wala jigéen mooy mooy nekkul góor kese mooy góor ak jigéen da ngay gis nit koo xam ne dafa sopp ay nit ñu baax waaye nag wala maa yalhaq bihim waaye nag ci ay jëfam jotewu leen de waaw ci ay jëfam ah jotewu leen déedéet <laughs> alhamdulillah mooy ñoo ñële ni ñu kawee ak jëf yu kawee ya def ak màgg gi ñu màgg bëgg na leen lool waaye jotawul seeni jëf waaw wala manul jëf ni ñoom Allahu akbar waaw Allahu akbar sopp naa ñu baax sopp naa rasulullah sallallahu alayhi waaye par exemple man manumaa jëf li jëfam sopp naa Sayyidina Siddiq comme ni ñuy gisee bu fi Sayyidina Anas li muy wax xadiis bu niroog bi mais xadiisu Sayyidina Anas boobu bokkul ak xadiis bi waaw ah, loolu lu jar a leeral par parce que Sayyidina Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu dina ci ñëw nañ bàyyi noonu après nañ ci loolu boo xam ne xadiis bu niroog bii la ab taw taw la woon waaye du kii te xew-xew yi parce que boobu Seydina Anas comme mu nee ci Sahih Imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an dama yonent bi saa saa daa ànd ak man ma ñuy dox ba ci buntu jàkkañam jàkkaam ji foo fële fa ñu benn fa ko benn araab yi tax taxaw di ko dogaale di ko xaar mu ñëw ngir laaj ko ci la ko laaj laaj bu mel nii alors fii gis nañu Seydina Safwan euh, euh, euh, Eh, ibn Assal ibn Assal al-Muradiyu rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu dane dañoo nekkoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañoo nekkoon ci benn ci tukkeem yi kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fii safar ci tukki lañ ne woon waaw ku nekk buntu buntu kër yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci buntu jàkkaam yi foofu moom loolu ko kenn du ko tuddee tukki moo tax ñaari yooyu bokkuñ même bu affaire yi xaw naa niru bokkuñ de léegi kon kaw kaw bi ne yonent bi saa ko ma nit ki de day sopp ay ay ay ay nit ñu baax waaye wala maa yalhaq bihim waaye joxewu leen ci wàllu jëf jotewul seeni daraja seen màggaay ak sax jëf la jëf moom manu ko te jotewu mu ne xaala kan moo lan la Seydina Safwan laaj. laajul ci wàllu mbëggeel <laughs> non non euh, sëy a Zirr ibn Humays oh, <laughs> bi mu ko nee ndax dégg ngëm yonent bi alayhi salaam sami'tahu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an est-ce tudd ci wàllu cofeel mbëggeel dara mu ne ko waaw dañoo nekkoon ci tukki ki la koy nettalee lii kaw kaw bee ñëw laaj laaj boobu <laughs> yonent bi salaam ne ko bi mu ne ko kon nit ki daal day sopp ay nit waaye manu leen a jote daal ci seeni jëf seeni xaal seeni ni ñuy nekk ci diina ji ni ñu ko jàppee xam-xam dégg yooyu ak moy ci yàlla yaakaar yàlla kese moom man loolu agsiwul ci ñoom waaye sopp na leen lool ci xolam yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko qaal mu ne Seydina Safwan mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne qaala nabiyyu yonent bi alayhi salaatu salaam ne al-mar'u ma'a man ahabba yawma al-qiyaama Allah mu ne ko al-mar'u gis nga cam si nit ki yow mii di laaj kaw kaw bi ma'a man ahabba yawma al-qiyaama day ànd ak kaw soppu moom lay àndal yawma al-qiyaama Allah Allahu akbar hein walla kaw kaw bi voilà def na wone na ah jikkooy ku xamul di ñëw waaye amoon na laaj bu am solo <laughs> waaw même bu dee terme yi mu yi mu yi muy la ya mu wootee ah te waxoon nañ loolu ban xikma ban sagesse moo nekk ci borom bi feeñale leen noonu waaw xoola yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci laaj ku mel nii nga xam ne début bi da man nga koo xeeb <laughs> yeneen tuwaay saa saam xamal ñu fi bii trésor bii kanz min kunuuzi min kunu min kunuuzi llahi tabaaraka wa ta'aala al-mar'u nit ki cam si ma'a man ahabba yawm al-qiyaama moo ki mu sopp ñooy ànd yawm al-qiyaama ñooy nekk waaw moo tax l'islam mu nekk islam al-islaamu huwa diinul mahabba mooy la religion d'amour mooy diine soppeel soppeel bu tar waaw lépp ci loolu la teg waaw mbindee fii borom bi da leen ci kaw suuf génn nekk indi leen ci nekk lu dul da leen a ah, moo tax mu ne wa laqad karramna bani dëgg-dëgg maa teral doomu aadama yi alayhi salaatu wassalaam kon mu ko camsi day ànd ak xamu sopp yawmal qiyam mooy la mooy bu soppee ay nit dëggu ci soppeel gi mu am ci ñoom même bu dee amul la nga xamante ne nii mooy seeni daraja ah mais mu ngi jéem di def ñoom seen tànk ya nañ doon def même bu dee xam na ne manula àgg ci li ñuy def kooku suñu boroom ci bi fadlihi ci ngëneelam la ko yëkkati yëkkati mu ànd ak ña nga xam ne ñoom la sopp allahu akbar waaw bi fadlihi ah xam nga borom bi tabaaraka wa taala xam nga lu mel noonu la doon wax ci suuratu tuur bim naan walladiina aamanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi-iimaan alhaqnaa bihim dhurriyyatahum wa maa alatnaahum min 'amalihim min shay' kullu mri'in bimaa kasaba rahiin waaw mu ne walladiina aamanu ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla te dëggal wattaba'at wattaba'athum zurriyyatuhum bi iimaan seeni njaboot loolu ba ñu gis eh, ci tafsiru gaaw yi waxoon nañ ko mooy ma nga nekk seeni maam ma nga nekk seeni sët yi waaw maam joo xam ne wala baay joo xam ne moom li mu bëggoon ci daa màgg moom nekkul correctement joxul woon dundam gi ci wàllu xam-xam ak yu mel noonu ak fexe di jaamu yàlla mais mu dem ba nekk mag rëccu am doom fexe doomam yooyu yooyu mu teg leen ci yoon bu baax hein doom yooyu nekk ay mag ay yoo xam ne kilifa yu mag yoo xam ne borom bee leen xëcc yëkkati leen ay daraja seen maam jooju nga xam ne wala seen baay jooju nga xam ne moom àggul woon ci ñoom bu yawmal qiyaamee da leen di yëkkati waaw waaye bu dee bàyyi ay doomam a ñëw di topp fas leen tànku maan yeeg bàyyi yu baax ya jaaroon te am bu ñu defuñu sax lañu defoon waaye nag ñu ngi doon jéem li bon mooy defoo dara toog ne ah croiser les naan boo man di di di di di di di mbubboo sama am kese yow sa palmarès yépp sa notoriété yépp ci sama am la te defoo sax yow jéemoo sax teg sa tànk fa mu ko tegoon waaw kooku moom waxuñu ko suñu borom ne ñooñu nga xam ne ñooñee damay leen di yëkkati alhaqna bihim dhurriyyatahum gis nga bu yawmal qiyaam ne ba ma ah, ñu dugg àjjana ñi nekk ca suuf ñi gën a kawe dama leen di yëkkati boole leen ak seen seen seen ña toppoon seen gannaaw waaw ca seen doom ya wala seen maam ya wala seen baay ya te du ñu wàññil ci seen jëf yi kenn ci ñoom dara <laughs> kon nag mu ngi noonu suñu borom xoolal yoonu al mahabba fillah waaw al hubbu billahi di sopp tay ci ci yàlla billahi yi jaare ci yàlla ilallahi yéen jëm ci yàlla waaw moo tax yonente bi alayhi salaatu wa salaam ne woon Seydina Muaaz yaa Muaaz woo ko woowam yu bari ya mu tontu ko mu ne ko inni uhibbuka fillah waaw dama laa sopp ci yàlla Allahu akbar <laughs> <laughs> wallahi huwa al-jabal <laughs> Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu man ko dama laa sopp ci yàlla man rasulullah sallallahu alayhi wa lii la la yonent bi alayhi wax ci wàllu li nga xamante ni mooy ak coxéen mooy lépp Allahu akbar moo tax sopp yàlla. sopp yonent bi alayhi salaam sopp nit ñu baax ñi dana yóbbu ci daraja yoo xam ne say jëf manu ko say jëf en tant jaam en tant yow mu takk bi mu tuuti mi mu bari ay bakkaar bi yow xam nga ne bu doon say jëf kese doo àgg fet waaye bu sax cofeel ci moom dëgëree waaye nag walaysa nafon waaw wa am na loo xam ne lu jariñ waaw loo xam ne du jariñ mooy xubbin bilaa amalin loolu moom du waaw li moroom xilaas di wax <laughs> ah am na loo xam ne ñoom jariñu dara mooy maa sopp waaye nag yow doo jëf benn jëf du ci ànd luy wane ne yow luy wane ne luy minimum li nga xam ne mooy ne yow sopp ba waaw boo nee damaa sopp yonent bi alayhi salaam mais dafa am nag lu koy wane ah daa koy wane kay manu la nekk loo xam ne ci ay spéculation kese na yem mooy ki ma sopp nag innal muhibba ah ki nga xam ne daa sopp ki mu sopp la mu bëgg loolu lay bëgg kay li mu sopp koy sopp li mu bañ ngay bañ waaye manoo ne man maa sopp diw bon waaye bon attention yow lépp lu koy naqari kese ci ngay ne ba pare di woote woon yaa ko sopp xam nga ne loolu moom wax la joo xam ne àndul li nga xam ne mooy sincérité wax la joo xamante ne nii nekkul li nga xamante ni daa dëggu dëgguwul waaw sopp qul in kuntum tuhibbuna allah la borom bi wax waaw wax leen ne bu dee na da ngeen a sopp borom bi tabaaraka wa taala man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lu ngeen di def ah fattabi'uni na ma topp yuhibbukumullah allahu akbar bu ngeen ma toppee borom bi ci boppam moo leen di sopp kon kay loolu leeral que ne kon bépp sopp koo xam ne àndul ak jëf amul njariñ waaw mooy dëgguwul. waxuñu la rek yow jëf ji mooy lépp ngay jëf déedéet waaw waaye loo ci am sa kàttan ak la nga ci maru sax danga koy rëccu waaw la ci jot la man danga koy rëccu le fait que manoo ko le fait que manoo ko danga koy rëccu waaye manoo nekk walla yow di def sa bul faale yow mi yonent bi alayhi salaam mel sax kenn ma yow yow niroowoo noonu waaw niroowoo noonu waaw yonent baay saab saab nii la mel yow nga def leneen bu ñëwee lii la mel lii la meloon lii lañ ko xame woon yow nga def leneen ba pare naan da ngay wootewu naan ko yaa ko sopp déedéet loolu defe naa dugg te aji ko koy wax kon nag affaire baa ngi noonu le cofeel boobu nga xam ne suñu boroom nee na waxal yow yonent bi alayhi salaam bu ngeen ma soppee bu bu dee bëgg yéen yàlla soppale na ngeen ma sopp na ngeen ma sopp man rasulullah ah, sallallahu alayhi wa sallam kon affaire baa ngoog waaw képp ku fi woote wu daa sopp yonent bi salaam moom misaan baa ngi nii waaw mooy nañ xool li muy def sinon soppam googu du jariñ dara waaw ndax jariñul dara <laughs> te noonu loo koy xame nag no mais lan ngay bu boobaa mooy da ngay obligé jàng sunna ngir mën a xool li ko doon ne ak li nga xam ne noonu loo doon mot deviam loolu doon dund te mooy alquran ak sunna waaw moo tax boroom xilaat tegoon ci limu ne walaysa naf'un ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnatal muxtaari tartali waaw waaw bi bi liñ njëkk ko wax noonu dañ dund ko sànq keneen de toute façon ak ak boo xamante ne nii eh, eh, àndul jëf loolu njariñam bariwul bu dee sax am na ko wataa léegi nag comme <laughs> que nag bilaa amalin te dangaa war a jëf kon kon toppeel bu àndul ak jëf amul njariñ parce que manoon damaa sopp diw mais li ko naqari kese ngay def kon foofu ngay jëf luy wane ne lu koy neex moom léegi nag yow lan moo neex yonent bi sallallahu ak nan laa xamee ne yow ko neex mu ne wa te na topp muxtaar yi sunnaay yonent nga xamante ne alayhi salaam moom la borom bi tànn boo ko defee de tastani mi di nga ko di nga womb waaw kon nag mu ngi noonu le moo tax yooyu dafa am <laughs> dafa am dafa am ay ay ay ay ay ay ay mandarga waaw dafa am ay ay mandarga moo tax buntu boobee boroom xilaas as-Sheikhul Haajim as-Sayyidul Haajim Maalik alayhi ridwaanul Maalik def am solo ci euh, mooy vingt-septième buntu ci xilaasu zahab waaw waaw ci war di ko topp ah ak di ko sopp gudut dakk ak di topp yoon wi nga yoon wi mu fi ak sunnaam ak moom alayhi salaatu wa salaam waaw ci la doon waxee li ñu tudd noonu kon nag xoolal li nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu salaam kon lii la kon yoon yi dina yi dina seet la yi dina yobbu àgg àgg fa nga xamante ni fa la ñu kawe ñu àgg mooy wan yoon ci suñu façon yi nga xamante ne nii ci bàkkaar yi la ñuy nuur guddeeg bëccëg mooy tariqul mahabba mooy yoonu cofeel mooy la voie de l'amour en Allah et en son prophète ak képp koo xamante ne ku la ci yonent bi alayhi salaam waaw alayhi salaatu wassalaam kon affaire baa bi al mar'u yonent ma ne saa saam ne ko daal nit ki da ngaa laaj <laughs> maa man ahabba day ànd ak ki nga xamante ne moom la sopp yawmal qiyaama bésub ah bésub taxawaay ba euh, xam nga. liñ la doon waxtu wi kii na waaye bu ñu arrêté bii di ñëw dañoo bëgg a dugg ci li nga xam ne moo lëkkale baat bi ci hadis bi jeexagul ba euh, euh, hadis buntu bi buntu bi ñu nekk ak hadis bii imaam an-Nawawi indi fii bo Seydina Zirr ibn Hubaysh bi mu jëlee Seydina Safwan ibn Assal al-Muradi ta'ala anhu wa ardaah léegi moo tax dañuy dinañ xaw a xaabaabal tuuti insha allahu taala. mooy yeneen tool lii nii bi mu ko waxee hmm hmm te moom la waxoon lu mel noonu xadiis bi ñu la doon dund Anas alhamdulillah radiyallahu ta'ala anhu bi nga ne moo nekk saxiixa yi dinaa dafa àndoon ak Yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom Seydina Anas ah, ba nekk ci côté buntu jàkka ji am benn kaw kaw bu ne ko bu ko bu ko bu ko bu ko woo moom yonent bi alayhi salaatu salaam di ko laaj waaw ne ko mata saa waaye yonent bi alayhi salaatu salaam saa kañ la ah <laughs> mata saa as-saa'atu ne ko yonent bi saa saa mais taxaw yonent bi saa ne ko waylak wa maa a'dadta lahaa waaw. <laughs> na ko ay yow waaye lan nga waajale saa gi ngay laaj mu ne ko man de waajalu ma ko bari julleek bari koor bari aji ak koor ak joxe zakat déedéet leen na rek illa annani uhibbu allaha wa rasulahu loolu le man daal lii la lii daal mooy sama sama duxur sama ndëxañ téef ba ma yaakaar te sama kanamu borom ëllëg mooy lan man damaa sopp loolu ne damaa sopp yàlla sopp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko innaka maaman taa ne ko yow di nga ànd ak mooy nit ki ki sopp wala ànd moo tax say naan saxaaba yi dañoo kontaan kontaan boo xam moo tax mu ne wa na ah ñun saxaaba yi fa newoon ci wetam ne wa nahnu kadhalik yonent bi saa saam ñu ne dañoo sopp xaala daam yonent bi saa saam ne ah kay dañ koo laaj ñu ñu ne ko waaju di tam mbir mi du pour waaji rek moom comme que ne daa sopp ya sopp yàlla ak yow alayhi salaam nga ne moom moom mooy day ànd ak ka mu sopp mais ñun itam dañ laa sopp yore tamit saa saa dañu sopp yàlla ak yow dañoo sopp yàlla tabaaraka wa taala sopp la yore tamit saa saa mais ñun ñun itam noonu la mu ne leen naam Seydina Anas nee na fa farisna yawma'idhin farahan shadida ci lañu kontaane kero kontaan gu tara tara tara tara tara tar waaw. <laughs> moo tax Seydina Anas radiyallahu anhu ne fama farihna bi shay'in farahna bi qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anta ma'a man ahbabta waaw ba pare mu teg ci Seydina Anas mu ne fa ana uhibbu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa Aba Bakrin wa Umara wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa in lam a'mal bi mithli a'malihim radiyallahu anhum waaw Seydina Anas ne keroog gis nga bi yonent ma ne saa saa waxee kaw kaw bi loolu waxoon naa la kaw kaw boobu bokkul kaw kaw bi te wax naa la lu koy wane am na beneen affaire bu bëgg a wax mais nañ wax affaire ba pare insha allah mu ne fala faris naa hein keroog kontaanuñu bi shay'in ci dara faraxanaa kontaan gi kontaan bi qawli nabi ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne waa ji anta yow ma man ahbabta da ngay ànd ak fo yawmal qiyaam fa ak ka nga xam ne moom nga fo Seydina Anas ne fa ana man Anas radiyallahu anhu xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu ta'ala an Seydina Anas mu ne man uhibbu nabiyya man damaa sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa Aba Bakrin damaa sopp Seydina Abu Bakrin waaw deuxième personnage ci l'islam wa Umar damaa sopp Seydina Umar lo waaw troisième personnage ci l'islam waaw fa arju an akuna ma'akum man nag am naa yaakaar lool ci sama borom man Seydina Umar kim Seydina Anas bi hubbi iyyakum ci cofeel gi ma am ngir ñi ma tudd ñépp wa in lam a'mal bi a'malihim man ana defuma ko ñoom waaw waaye nag am naa yaakaar ci borom bi nga xam ne moo ñu xamal li jaara ko ci lan ne yonentam alayhi salaam ne nit ke kamu sopp lay àndal yawmal qiyaam man de ci sama kafeel boobu ci laay amee yaakaar ci sama borom ne ñii yonent bi alayhi salaam sayyidina Siddiq sayyidina Umar defuma manuma def ci def de waaye nag am naa yaakaar ci borom bi ne ëllëg moom ñooy ànd ndax cofeel gi ma am ci ñoom waaw waaye saa yi lii waxuma la lii bokkul li ma la doon wax sànk ne ana ban échelle gi ci àgg ci daraja yu kawe ya lu al hubbul xaalis lillahi wa ta'ala lillahi wa li rasuulihi wa li a'immatil muslimiin wa ammatihim mu nekk loo xam ne day amal beneen lëkkaale ak xadiisu ad-diinu nasiha bu yonent bi ay saaf saaf doon wax alors <laughs> mooy cofeel gi bu màggee bu dëgguwee yow da ngay nekk rek ci ad-diinu nasiha nga yonent bi ay saaf saaf doon wax lillahi qulna liman waaw Seydina Tamim radiyallahu anhu hadith mu ngi ci Nawawi euh, arba'ina gisoon nañu ko ah ah mu ne lillahi ngir yàlla wa li rasulihi sallallahu alayhi wa li kitaabihi lillahi wa li kitaabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin ak jiitu jullit ñi xam-xamu xeet yonent bi alayhi salaam rawatina al khulafa al arba'a radiyallahu ta'ala anhum ak ñi nga xam ne ñoo nekk seen yoon waaye wa li a'immatil muslimin ñi nga xam ne ñoo yor mbiri jullit ñi même ci wàllu temporel jiite ko te teg leen ci yoon waaye di leen wax dëgg waaw waay waay waay kon cofeel waay gaa yi al islaamu huwa lu mahabba l'islam mooy diine cofeel gis nga fi la mën a yóbbu waaw ñii ñoo xamoon xool Seydina Anas léegi kon ñan ñin lan ñoo tax ñu bëgg ah déglu ñoo xam ne ñooy rey ay ambition ci ñun di ñu gëm loo ne man ñoo àndu xel ñun moom nañu toog rek ci caniveau yi ne bañal bay ut ku la bañ ne waaw. kenn la yàlla waxul ne eh, yéen moom de toute façon yéen ñi mujjee ñëw du ngeen baax du ngeen àgg fenn yàlla waxul lool yeneen tubaab yi saa saa wax dëgg hadiis Seydina Imaam Tirmidi ba rahmatullah seen misaal ka masalil maqar gisoon nañ ko ci masaalik bi bu ko borom masaalik di tudd ah li muy introduire di commencer téere bi. <laughs> di wax naan bu leen bu leen ñàkkal solo wala bañ a faali sama téere bañ koo jox kii ah, bu dee boo ko naree def noonu parce que voilà man moom xamewuñ ma ci boroom xam-xam yi man Bamba ah, jamono bi ñu koy bind ginoon na nekk ginoon na oh, oh, eh, mooy siiwul woon siiw gi mu siiw léegi <laughs> ak après mu ne bu leen foog ne li ma nekk xasiiral baa yi nga ne ah, walla ak yëpp wax rek ne man kii moom ci noir yi la bokk wala kaw bi mina Suudaani wala yooyu nga ne man njëriñ bi manuma ko soxla ma ko quoi ah te moom xamewuñ ko ci boroom xam-xam yi ñuy tudd temps yi quoi ah mu ne déedéet. wala daa mujjee ñëw moo kii moom mu ne boo fàttalikul xadiisu Yonent ba saa saam bi mu ne bim naan sama xeet dañoo mel ni kam seen misaal comme matar comme taw waaw kenn xamul nag bi mu njëkk bi mu jub ban la yàlla dina def barke ñi yonent bi alei saatu salaam yaral seen bopp ñooñu lu tax parce yonent bi alei saatu moo ñu ko xamal la waaw ne ñii moom ci moom lañ bokk moo tax mu ne yonent bi alei saatu mu ne yàlla dafa tànn dafa xool yëddu xolu jaan yi xool yi dina sell ginnaaw yonent yi alei saatu salaam mu tànn ñooñ xeet ñooñu moom jamono bi nga xam ne mu boo mu ëndi boole leen ak man jamono ñu ñëw jàppale loolu moom moo ñu ko leer mais sinon est-ce que léegi ñu ne la walaay ak mbaax moom jeex na léegi moom sawaay ay médiocre kese ay passable loolu amul bon <laughs> ma ne fii la Seydina Anas lii yoon wii wax nañu ko waaw kon nag nañu sopp nit ñu baax ñi te nag mënuñoo sopp mënuñoo sopp nit ñu baax ñi manuñoo sopp bu dee ni ñun suñu bët ñu ko teg ci couleur xam nga loolu taxawoon nañ ci fan yile waaw képp koo xam ne boo gisee nit la ngay njëkk a ci moom mooy nan la mel ban couleur la yor ngir ci kaw couleur boobu ma man koo yëkkati wala ma man koo bañ a yëkkati ma jox ko gëdd wala ma bañ koo jox gëdd wala ci kaw sant boobu ma bañ koo ma jox ko gëdd wala képp koo xam ne. alhamdulilah wala ban nationalité la yor kooku waxoon naa la moom am na lenn iblis luy taxawaalu ci xol bi laa ma manu ci dara kooku moom départagul sax bay moom amagul départ course bi jëm ci yoon wii di la may cofeelu yàlla ak yonent bi alayhi salaatu moom amagu fa départ da sopp ñépp képp ku baax da koy sopp li lillah baax gaa yéeféer bi di ko sopp ndax mbindeefu yàlla la li ngay bañ ci moom mooy la muy jëf ak pas-pas bu baaxul bi ne ci moom waaw ba moo tax bu soppeeku woon nekk jullit nga gën tar cokkee ci moom kon nag affaire baa ngoomu ñi ñaan nag borom bi tabaaraka wa taala lii Seydina Anas wax hadith Seydina Anas boobu radiyallahu anhu yàlla nañu ko boroom bi may waaw te yaakaaram googu ñun de amuñu si ci sax am na te borom bi ndax baaxul yàlla ak ni ko yeneen su ma nee saa saam waxe bu dee kaw kaw bi nga xam ne moo jógee fële waaw rangoowul sax teggin ñi mat te yeneen su ma saa saam xam na ko moom mi ko dégg ba ne ko um. moom la wax lii ne ko yow ak ki nga da nga sopp yàlla ak man rasulullah sallallahu alayhi wasallam yow ak ki ngay sopp yéenee nekk yow mal bu dee ne kooku moom la borom bi defal lool waa lu tee ñu am yaakaar ci ki ne mooy xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam bi sayyidina Anas ibn Malik <laughs> ha radiyallahu anhu wa ardaah moo tax ñu ne ñun ci ñu am ci suñu mooy loolu moom am nekk na waaw ñun ñu jaarale ci cofeel ngay tàkk rek billahi wa li rasulih waaw sallallahu alayhi wa sallam ak képp koo xamante ne ni amana bi rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam rawatina ñi nga xam ne ñooy kili ñooy ji ñi ci gën a màgg waaw kon nag mu ngi noon al mar'u ah ma'a man ahabba yawm al qiyamah dana ko yawm al qiyamah bii mooy ñun fii ñooy bokk lépp ndax ñooy bokk ay lépp xam nga ay nit ñoo xam ne dañu bokk ay centre d'intérêt bu ñu nekkee seen nekk day neex mooy ñoom seen jubóo day yomb boo gisee couple yu bari di gaaw di tas mooy parce que ñooñu bokkul lu ñu bëgg. gaa yi ngay gis koo xamante ne nii moom affaire daaraa ko ne affaire xam-xam affaire kooku xaw ma lu muy xoole wala xaw ma lan bon waaye léeg-léeg dañ daan waaye cofeel la lu mu ci man <laughs> mu sopp koo xamante nii ndaw soo xam ne moom ay ay ay ay ko neex ay sortie ko neex ay yooyoo ko neex ah baax na mais ñu ànd ñu bay du yàgg neew ma man la yàgg de borom bi naa def ñu après ab mu soppi ñii ñu bay parce li ñu bëgg li kiy bëgg li mais boo ku nekk koo xam ne yéen a bokk affaire yëpp te lépp li war a suuli sallallahu alayhi wasallam ngeen nekki mooy ne affaire bi nekkul ku dul da ngeen di jàppale wante waaw fi hada al hubb lillahi wa rasulih waaw ngeen di demandoo ci seen borom tabaaraka wa taala ci yoon wi nga xam ne mooy wi dina sell mooy wi dina gaaw mooy wi dina yomb muy tariqul mahabba waaw yoonu cofeel ak di sant yàlla kete ci xéewal boobu nga xam ne moom la dafa tariqatu ash-shukri wal hubb al mahabbati wa shukr lillahi wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam li ñu bëggoon mooy sayna hadiisu sayna Anas bi ñu junj noonu radiyallahu anhu euh, kaw kaw euh, Anas xam nga ne ne kooku moom ci buntu jàkka ji la wax naa la ci sayna Safwan di wax kii moom ci tukki la woon. ku mel na Imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah moom dafa jàpp ne kaw kaw boobu du Xuwaysira la mais li gën a dëgër mooy dootul kooku. que c'était le même mooy kaw kaw bi tuuroon ndox ci jàkka ji te ñu ko doon tudd ci jàkka bee weesu xam nga loolu xam-xam dafa am ne ne Zul Xuwaysira la mais loolu lépp dëgërul parce que Zul Xuwaysira moom mooy euh, ku ku ku doy waar kat waaw ku ku doy waar alors que kii déggoo li man damaa sopp yàlla sopp yonent ba lay saxaam Zul Xuwaysira melul woon noonu waaw al mukk